waaw di leen yëkkati wal iyaadu billah ñooñu qad baa'a ah wa man baa'a nuuran bid-dujaa fa sayandamu wallahi képp koo xam ne sa leer gi nga yor bëgg mbir àddina moo tax nga jaay ko bëgg ñu naan moom kese fi xam moo gën a xam gaa yi moo ñemee wax lu kenn ñemee wala wax <laughs> nga ñëw fekk iblis miy jaay saam ay saamu réeram nga jënd ko alquran ju leer jii samaam ne woon wala sa baay wala say sa sa sa saam ne woon <laughs> kooku wallahi fa sa yam damu xel naa rëccu waaw te dina rëccu wallahi kon nag mu ngi noonu mu ne kon boo gisee looloo tax ñu ci taxaw nii ndax ni nga gis ay kaccoor yu taxaw naan la non soo ko yooyu non aussi am nañ lu baax loo xam ne moo yàlla ak yërmandeem di jaar ci fibre sentimentale yi mel ni ñoom ñoo gën a yërëm yàlla jaamam yi waaw <laughs> allahu akbar kon mu ne ajmaa al ulama boroom xam-xam yi dëppoo nañu consensus communautaire ala anna kaafira te ne yéeféer bi alladi maata nga xam dafa faatu moo xam yahuud bi la chrétien bi athée bi animiste bi ku gëmul dara ala kufrihi daatu ci fee ci ci ci weddi yàllam weddi yonente way sa sam laa tawaaba lahu fil aaxira kooku amul benn benn yool benn tiyaaba alaaxira yu yujaaza fiha bi shay'in min amalihi fi dunya te amul dara lu mu jëf ci àddina lu ñuy tudde lu baax loo xam ne yawmal qiyaam dees na ko ci fay amut mutaqarriban ila allahi taala nekk loo xamante ne même bu dee ne nee na da ko doon def ngir yàlla xam nga la ma koy gis mais da ngay gis koo xam ne day bokkaale yàlla mais danaan lii bu yàlla laa koy defal nga mën ne yahud bi ma la toog naan lii yàlla laa koy defal wala chrétien wala sax yi nga xam ne animiste la léeg-léeg mu ne yi dama koy defal ngir yàlla sunu borom mais est ce que loolu da koy jariñ du du ko jariñ dara léegi nag mu ne wa sarraha fi hada al hadith bi an yut'ama fi dunya bima amilahu min al hasanat mu ne lii nag yonent bay sax sax wax ci hadith bii ni ngeen dañ koy ñamal leer ko fii ci àddina li nga xam ne moom la jëf ci lu baax ay bima fa'alahu mutaqarriban bihi ila Allah ta'ala mimma la yaftaqiru sihhatahu ila niyya mooy li mu ne yonent way sa saam ne loo xam ne da koo def bu dee fa yutamu bi xasanaati ma amila biha lillahi ta'ala fi dunya loolu mu ne loolu xam nga lan la loolu tekkiwul ne waa ji euh, mooy mooy xam nga loolu mooy yan façon mooy li loolu bi ne koy def ngir yàlla mais <coughs> mu ne loolu xam nga lan la ay bima li mu def mutaqarriban bi ila Allah ta'ala li mu def ne da koy jege jegelu yàlla loolu lenn kese la mën a jóge ci biir mimma la yaftaqiru sihhatuhu ila niyya mooy la nga xam ne yëpp da nga xam ne ngir mu wér soxlawul yéene tasilati rahim comme jox mbokk waaw da ngay gis yéene yoo xam ne ñoo jox mbokk yow jullit bi waaw was sadaqa ak saraxe waaw bon fële gaza wala gars yi soxla nañ kii ngi gis ñoo xam ne gëmuñu dara ak lañ mais jël alal di ci def waaw léeg-léeg ñoo xam ne day nañ bon gëm nañ yàlla mais dañ koy bokkaale gëmuñu yonent yëpp dañoo trier yonent yi te ñun pas-pasu jullit mooy laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli ne dañuy participer joxe ngir dimbali seen mbokk yoo xam ne daal l'humanité yoo xam ne dañoo sonn voilà comme ni ngay gisee chrétiens yi ni ko mënee voilà def ay collecte croix rouge ak nangam ak ki euh, euh, kii kii nu mu tudd euh, secours catholique secours populaire ak yu mel noonu. wala def nga gis ñoo xamante ne ni dañuy def église yi def yooyu di joxe waaw mu ne loolu xam nga foofu fan lay doxe mooy comme yu mel noonu sarax yu mel noonu waaw ndax yii nii soxlawul yéene waaw soxlawul yéene ngir borom bi jàpp ne loolu lu baax la waaw Allahu akbar waaw ak li nga xamante ne mooy libéré jàmm bu yaafa ak teral gan waaw moo tax yonent way saa saa doon wax naa ñett ngi moom nga focc ñoo ak nga dëggu ci nga nekk ci dëgg ñoo yam hazluhunna haz wa jadduhunna jadd waaw salaatu am na ñetti mbir yoo xamante ne nga dëggu ci moo yam jidduhunna jadd mooy goreel jaam boo fi amee sax jaan naan ko ay eh, ay sama jaam bi waaye kontaan naa ci yow libéré laa la nag saa waay di dem naa eh, eh, yow itam doo xalaat yow may foot yow rek non non non loolu ah bu demee ci juge de l'islam bi daan loo ko nga ne ko mu ne la non moom moo ne libéré na nga ah day déglu keneen fàttalakul <laughs> bi muy natt Seydina Daawud alayhi te suuratu euh, kii euh, Saad <laughs> dafa déglu kenn ka rek dégluwul keneen ah. mu ne laqad zalamaka bi su'aali na'jatika ilaa ni'aajihi wa inna kathiiran mina al-khulataa la yabghii ba'duhum alaa ba'din illaa allaziina aamanuu wa 'amiluu as-saalihaati wa qaliilun maa hum wa zanna daawuudu annamaa fatannaahu fastaghfara rabbahu wa kharra raaki'an wa anaab waaw <laughs> mooy ñaar ñëpp ngay déglu <laughs> tasawwarul mihraab gaa yi ba ñëwee njàngu miir bi <laughs> ah. fa fami'a minhum mu tiit ndax ñuy heure bi nan lañ fiy duggee ak fan lañ jaar ak ni ñu yooyu noonu ñu ne ko bul ragal waaw xasmaani lañ ñun ñaari ñoo xam ne dañoo am différent daa am lu tax ñu jàppante ñu am ak ak ak fooyaloo suñu diggante baraa ba'duna ala ba'd kenn ki ci ñun nag dafa beew ci keneen ki ne waa ji nga gis mu taxaw kenn ki mooy wax Seydina Daawud di leen déglu keneen ki waxu moom dafa am tis'un wa tis'una naaja quatre-vingt-dix-neuf téeméer yu manqué benn ci ay xar la yor walu yenn ajatun wahida man ma yor benn nag benn xar bopp mu ne akfilniha wa azzani fil xitaab mu ne ma hee sa benn xar nii nga may jox bu ko defee man ma matal san ba pare mu noot ma ci discussion ak ci wax parce que moo ma dàq wax beau parleur la Seydina Daawud alayhi salaam laata muy déglu kenoon ci mu ne laqad zalamaka mooy xam nga booy àtte da déglu ñaar ñëpp doo déglu kenn ki ne ay woo ci kaw loolu nga àtte boo defee mooy bu boobaa àtte bi dina def Seydina Daawud nag loolu la def alayhi salaam waaw mu ne la kat dëgg-dëgg zalamaka tooñ na la de <laughs> waaw bi nga xam ne ci la laaj sa benn bi nga yor sa bennum xar bu bëgg mennum xar mi nga yób yokkal ko jox ko ko mu matal téeméer tooñ na la la wa inna kathiran ñu bari min al xulataa ñuy def actionnariat ñuy def associat di associer seen alal seen doole ngir liggéey ensemble bokku liggéey kii indi kii indi lii la yabghi ba'dhum ala ba'd lenn li day beew ci kaw neen ñi naat neef leen entre les grands actionnaires actionnariat yeeg petits action actionnaires yi bo les grands actionnaires ak petits actionnaires gis nga liy xew daa dañ ne de nappaaje <laughs> waaw gars yi duñ leen boole sax gis nga total keroog mi <laughs> gars yi seen yooyu ñuy def annuellement rencontre yi nga xam ne ci la ñuy jëlee décision yi nga xam ne projet yi ñu war a doxal ak yooyu gis nga même les petits porteurs ak actionnaires actionnaires yu ndaw yi même bu dee dañoo bari seen voix contre kenn sax ñoo pour ñu mettre à euh, sur l'actualité kii euh, kii du jour li nga xam ne moom la ñu war a waxtaane c'est ñu jël seen bopp sa bu ñu ko jëlee c'est juste pour wax ko noonu quelques minutes après ñu évacuer ko wax la le daal di jël décision yi ñu mag ñi ne lii la même bu dee gars yi contre nañ ko voilà wa inna kathiran min al li ëpp wallahi waxati na dëgg Seydina Daawud xalifatullahi fil ard <laughs> alayhi salatu wassalam dañuy beew ñenn ñi kaw ñeneen ñi waaw ku man sa moroom nappaayal a tudd waaw ku man sa moroom rek ngàdd duma wal iyaazu billah mu ne la yabghi ba'duhum ala ba'd ba mu des ñi ragal ya ñi gëm yàlla tey jëf lu baax mooy te ñu dëggu ci ndax am na ñu gëm yàlla mënoo leen ko dàqal mais boo duggee ñoom ci wàllu jëflante alal da ngay foog ne kii beneen nit la waaw mooy fit alal daa yóbbu seen fit yi waaw buñ gisee alal dootuñ ànd teg seen salo lu ñu mën di def ba jot ci dinañ ko def. fi ñum yàlla gi la ñuy placer fële au placard la ñuy ranger dans les placards waaw comme la Mawlana Ibn Abbas ne nit ki wuy njaaloo ngëm yàlla gi day yëkkati ku nii tiim ko ba bu paree mu dellu si waat kooku looloo koy dal fu gisi alal mbir mi day naaw fële fiaaw <laughs> waaw kooku xam nga ne ku mel noonu boo boo amee ngi mu mën la dribbler mën laa nax da lay waaw surtout bu xamee ne da koo wóolu une une une confiance foog nga am ci moom mais tey mu gàñña yow nga too rek mu naan la noo marché bi temps yi dara doxul quoi dikkate yoo sawaay ngi encaissé loola loola bu ñëwee nag di la loo ne bon non affaire bi doxul non tey moom client yi ñëwuñu dikkate yoo day kàcc waaw waaw yow nag nga gëm ko mu lay defal ay fausse facture rek <laughs> waaw c'est les wolof moom képp ku gëm facture tey nga dee dañ naan gars yi jàpp nañ ne booy laaji facture sax dañ naan bàyyi ko rek day dof dof lu te wax yu ñaaw la ñuy wax quoi à la limite dañ lay saaga te yow defoo lu ku normal ñenn ñi moom yow sa liggéey sax la ñu yor nga leen di nga leen di fay wala di leen neexal wala loolu xam ne wala di leen fay sax ba pare ñuy jaar sa kaw ba pare jàpp ne waa Europe la ne moom comme que këyit rek la gëm bàyyi ko mu dof dof lu bu ñëwee ci bi <laughs> moo tax dañuy commander bu dee fer bu ñu war a jënd wala la ñu war a jënd quincaillerie bi commerçant bi ne ko facture bi lan laa ciy def allahu akbar ñaata nga bëgg ma def ci surfacturation yi ñuy jooy ci naan nguur gi la nekke waaw allahu alam waaw yi ñuy wax naan ñoom moom lañ nekke ay milliards yi ñuy jooytu ministère de la santé barki dem bu dee gënaa ko ñuy wax naan ay ci yuñ commandé woon mu am ay trous yu bari yoo xam ne dara leeru te loolu loolu moom de toute façon c'est pas pour c'est pas loolu c'est loolu c'est c'est tellement fréquent loo koy dégg ma ne loolu ñuy wax suñuy ñuy jiite mais ñooñu suñu suñu image lañ yor suñu image lañ yor ñun koo ci dara mu trahir la mu trahir la ay fausse facture yow amoo dara yaa ngi toog fii sa benn mbokk nekk Europe xam nga ne amoo loo jàpp mu bëgg la dimbali. ne ah man de dama yor ay chantier dama am ay chantier yoo xam ne sama gars yi fii dañ ma wóolu seen kër yi nee nañ ma boo xamee ku jub ku koy liggéey ak loolu ma am maçon boo xam ne wóolu naa ko yow maçon bi ngay jaar ci kaw ngir utal la mu utal la xaritam ñun xam fi yépp ne leen am naa sama benn booy boo xam ne moom moom wóor na waaw seen chantier yi gars yi jël ñu jox la wóolu la ngay benn dribbler noonu waaw nga ñëw facture yi tonnes yi ngay jënd ci boo déwee jënd ba pare waa ji ne la naasa nga bëgg ma def ci nga jënd cinq tonnes yoo xamante ne wala nu mu nu la toll facture bi war a nekk li nga jënd cinquante mille la mu laaj la te moom it dafa dëgg moom commerçant bi moom parce que xam na xam na nga xam yéen ay paacoo affaire bi ñaata nga bëgg ma bind ci a ko non def ko cent wala quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix ko defee muy quarante mi jël fe ma jël fe sawaay buñ ko joxee naa non wax naa leen gis ngeen dafa wóor a bi gis nga les factures toutes les factures sont là <laughs> moo tax ku doon facture waaye yow yi dañ lay facture pure dañ lay pure nga danga daanu fële dañ lay dañ lay pure dañ naan moo bàyyi ko rek comme tey la gëm tabaat yi dof yi ñu doon wala yaa noonu lañ la koy wax à la limite dañ lay saaga mais <laughs> nit ñoo xamante ne doo xam nii ñii ñii am na seenu yàlla koo gëm na yàlla ngëm mooy jamono jooju ngëm yàllaam dafa tegu fee xanaa yàlla gisu ko fa in lam takun tara fa innahu yarak yow xamoo xamoo ne yàlla bu dee yow gisoo ko mu ngi lay gis ngay def sa sa triande yi nga xam ne ba nga ci jënd de toute façon manoo avancer ci lii tout le temps malgré li koy gor yëpp te moom yëgu ci ndax daa am confiance bu fol ci yow daf na wóolu daanaka semaine bu nekk wala weer wu nekk nga am problème boo koy jooytu ngir du la jariñ dara wal iyaadu billah mais nag miin lu bon day tax doo ko bax tout le temps ci loolu ngay dee wal iyaadu billah bu ko borom bi sufewul kon wa inna kathiran min al-khulataa la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat mu ne wa qalilun ma hum lii ak a ñoo néew ak a ñoo néew wallahi wax na dëgg Seydina Daawud alayhi salaam ñu néew lañu confiance non doomu góor la boo xamante ne bu naqaree gis la waaw piccu mel melo boo xamante ne nii moom daanaka day niroog sax al-anqa boobu rek phénix boo xam ne daanaka daf mooy daanaka gisewul ci ci ci mythologie rek la am waaw confiance non mais waaw yooyu yonent bay saa saa waxoon bi ngeen ñëw jamono yoo xam ne dañ naan gis nga diw fë fële dëkk diw am na ko foo <laughs> waaw waaw waaw <laughs> wax ci affaire yawmal qiyam bi wax ba wax wax wax wax mu ne ko waaw <laughs> mais loolu lañ lañ koy xamee mooy amaara yi quoi <laughs> yow yonent bay sa sa si ñi nga xam ne moo ñuy wan ne ama euh, yawmal qiyam mu ngi jege mu ne ila rufi'a ila rufi'atil amaana bu ñu yëkkatee kóolute amatul confiance ci kenn koo placer sa confiance bu trahir la fantadiri saa waaw xaaral li nga xamante ne mooy saa mooy soreetut wal iyaadu billah kon ah, ñi nga xamante ne nii mooy déglu nit ki buy àtte day déglu ñaar hein ah, da déglu kii ba mu pare mu déglu kee léegi yow bu la juge bi dégloo mu ne la mu ne jaam bi ne moom mii moo ma booleel. moo ma ne goreel naa la tué lii juge bi lay dégg ne ah eh, yow man nga lii mu wax yaa ko wax mu ne waaw maa ko ne da lii mais nag dama doon foog mu ne la non non y a pas de foog ah non non yooyu xanaa xamoon na yooyu amul foog nga wax ko muy dëgg dëgg la nga wax ko doon foog moo ci yem képp pas de différence waa ji librement waaw ah. waaye fase waaw waaye eh, sama soxna si waaye maa la bëgg waaye waaye nag ah, bon fase naa la jeex na ñaan <laughs> ah non monsieur le juge toi aussi t'as vu que cette femme là comment je l'aime xam nga ne bon loolu dama doon kaf mu ne la yow ah. yow kay fenn lenn nga war a ñaan yow ah lenn dong nga war a ñaan est bi nga xam ne mooy mooy mooy du sa ñetteel <laughs> bu dee premier moom man ngaa ji la ndax lam yëgoo ne salaasun jëndoon na jëndoon wa haslun na haslun loolu yëgoo ko la ilaha illallah yow yàqu nga mu dee mooy ñetteel mooy sa sànnum taj fa ba'da zawji am fi ta mënoo nag ne bon c'est bon je vais voir mon ami là bon je vais lui donner cinq cent mille wala un million parce que même deux ans s'il le faut parce que cette femme là il faut pas qu'elle m'échappe s'il se rentre ça sera la signature de ma mort non ça se remonte ça se remonte <laughs> après nga dem ngeen def na ko nag demal denc ko mais eh booy dofan <laughs> voilà boo kiiwee rek waaw taafantalul benn voyage après noonu nga fase ko ah bu defee man mu ñëwaat sa grand ca gannaaw ah booy deux millions eh eh attention eh pas de huit ah non c'est c'est clair ñu ne la sawaay <laughs> te combine boobu yëpp ça ne pas bi yeboo nga dem doxi de doxal foofu lañ lay wax laa wax <laughs> yow soit la baa lañ lay wax loolu doxam ah. <laughs> waaw mooy yooyu par exemple ah laajul laajul li nga xam ne mooy yéene waaw defar diggante laajul yéene loolu la imaamu Nawawi rahimahullah Euh, di wax ne bu dee yooyu la yooyu ah yooyu la borom bi di wax ah moo tax yeneen te loolu borom bee ko wax laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas waaw yooyu wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima amul yiw gis nga gaa yi di déeyante di déeyante ci loo xamante ne nii yu baaxul la amul benn yiw lu dul koo xam ne seenu pénco seenu euh, euh, huis ak yooyu lii la mooy kuy digale sarax wala njekk wala euh, comme daf aw islaahin rafetal yëwénal bay na naas diggante nit ñi mais kan moo ci jariñu yawmal qiyaam mu ne wa man yaf'al dhalika ibtigha'a ki ko def di ci yaakaar gërëmu yàlla yawmal qiyaam kooku fa sawfa kooku mooy jullit bi kooku nañ koo jox ajran azima pay gu duun keroog bu mag a mag mais yéeféer bu ko defee mooy laa xayra fii kasirin min najwaahum ñoom yéeféer li ñuy génte benn yiw amu ci ba mu des lii moo tax min na laa xayra min bi bayaani yàlla waaw fii kasiirin li ëpp fu min najwaahum ca mën na nekk tab'id yi mooy la nga xam ne moom lañuy eh, eh, di waxante ci suuf di diisoo ah, di conseil di conseiller seen biir di di nekk conseil wala eh, di ko xumtoo seen biir lu dut lii lii wa ci baax digle sarax nan lañuy dimbalee ñoom diw sonn nañu bon a lañ leen di jàppalee quel plan on va mettre en place quelle euh, action qui plan d'action ah wala ñuy digle bi maaruuf njekk loo xamante ni ñépp moom al maaruuf lépp xam ne lii lu baax la voilà fekk ñu sonn nga leen di dimbali fekk ñoo xam ne dañoo waroon leen ñu faj leen ñu leen di faj wala ñuy yéwénal ay diggante yoo xamante ne ni ay nit comme silatul rahim voilà mu ne ñooñu la nag loolu soxlawul mooy ne boo ko al kii ko mais même boo yéenewul yàlla da fay loolu lañ la bëgg a wax alors que affaire bi xam nga affaire bi la mooy yéeféer amul yéeneen du baax waaw yéeneen du baax lu tax parce que borom bi moo ne innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa waaw non bi alayhi salaam hadith bi njëkk gis ci buntu ci téere bi waaw hadith Abu Hurayra bu ci Seydina Umar radiyallahu anhu bi mu jëlee ci rajo Tivaou Sassane innamal a'malu binniyat gis nga jëfi c'est que Seydina Abu Hurayra na lu <laughs> gis nga ah ah mais hadis boobu Seydina Omar kese moom moo ci wéete Abu Hurayra lu xaw noonu mais dëgg-dëgg innamal a'malu binniyat Seydina Omar moo tax loolu fard la waaw <laughs> Seydina Omar tak càllale boobu noonu. mooy innamal amal gis nga jëf yi du ne vaut que par l'intention te nit ku nekk la mu yéene lay am te yéefar amut yéene waaw moo tax bu la na li muy def ngir yàlla mooy yi nga xam ne soxlawul yéene waaw boo nee dama koy def ngir yàlla même yow même boo yéenewul wala ba nga koy def borom bi dala ciy fay mooy yi laa xayra fii kasiirin voilà léegi loolu la naan kon imaamu Nawawi rahimahullah ay mooy bi ma fa faalahu li mu def mutaqarriban bi ila Allah ta'ala mimma la yaftaxiru sihhatu ilaniya yi nga xam ne soxlawul ngir mu wér soxlawul yéene ka silati rahim comme jokk comme jokk mbokk wa sadaqa saraxa wal itq eh, ak goreel jaam wa ak ganale waaw ñun ñoo ngeen ganale ko loolu borom bi dina rafet lu jëf jooju te ko ko def yéeféer la wala jullit la wa tashiilal xayraat ak yéewénal eh, eh, woyofal yombal jëf yu yiw yi waaw yi nga xam ne nit ñi dañu koo soxla ci seenu dund ah, moom gëmul dara mais bokk na ci ñi nga xam ne vraiment sonn na ci affaire yi ngir affaire yi mën a yomb ci nit ñi nan la ñuy mën a def am am am santé bu baax bu ñu bëggee faju mën a faju bu ñu bëggee lekk mën a lekk lekk daal di nekk loo xam ne du nekkati loo xam ne di leen di préoccuper jël seen lépp waaw ak yu mel noonu ak tamit fan lañ war a jaar mu jël finance ndax borom mi may na ko xéewal mu ne tali gis naa ne tali sàngam daa bare accident te nguur gi def fi tus du la seen affaire parce que ñoom ñu ko jël waaw yëgul lu ñu ko seen bopp moor yi ngay dégg doo dégg sax ministre bu ànd lu dul mu garaaw lool bari ay ñoor yu wax ne ay mesure la ñuy jël yoo xam ne dara annoncé woon nañ mesure yu mel noonu cinq ans te dara doxul dara soppeeku kon yaakaar ngeen ne tey lay soppeeku c'est juste de poudre euh, aux bu ñuy sotti ab ab pëndox bu ñuy sotti ci bëtu nit ñi ngir gëlëmal leen waaye duñ fi def moom mu ne nag bon ce que je vais faire moi je vais mandater euh, l'entreprise telle Eiffage wala yooyu j'ai les moyens j'ai les moyens demander je vais faire commande de de Eiffage waaw ñu wax ma ñaata la ak kii bi ay ma financé ko ñu defar tal yi baax waaw kooku jëfam ju baax jooj mais mu dee yéeféer na ko jariñ de waaw moo xam nga doon naa la ko fan yële naan la yow waa yi nga xam ne naan lu tax buut faatoo yéeféer bi ak lim def nii defar ay hôpitaux def lii way ba pare baax def lii moom ku ñu xam la ci monde bi gaa yi utal ko xaw ma lan benn jour deey ci monde bi léegi yow nga naan xoolal ma sa extrémiste la mu ne kenn du ko ñaanal quoi kenn du ko wàccel kaamil génn na àddina tout le temps bu dox gaa yi di ko fàttali ko ba pare la yow ko yow yow cim yow <laughs> kii ngay traité yooyu tam waxul lu dul yàlla wax te loolu waxoon nañ la foofu lu tax ñoom bu ñu faatoo borom bi soxlawul seeni jëf du ci jël dara waaw du ci jël dara mais waxoon naa la fii ci kaw suuf da leen di jariñ bañ jariñ fii ci kaw suuf lañoo looye borom bi da leen ci dina leen jariñ da leen di jariñ kay waaw da leen di jariñ ndax dina def seenu seenu way def ñu leen di tudd ci lu baax waaw di leen tudd ay yoon di leen tudd ay hôpitaux di leen tudd ay centres yu mag di leen tuddee léeg-léeg xam ne ab réew la ñuy tuddee ab gox <laughs> moo demee fële ca États-Unis <laughs> seen président bu njëkk ba George Washington tuddewuñ ko Washington <laughs> seen capitale ak tamit état ba fële l'état de Washington ah mais c'est Washington benn George la mais après mais loolu fii la yëpp parce que daa am loo xam ne lu rëy lu mu defal américain yi ñu tuddee ko yow itam loolu la mooy ku def lenn. lu baax borom bi moo bañ ne loolu foo jaar dina la jariñ fii ci kaw suuf moo xam jullit nga wala loo jullit bu dee jullit di am loo ci mos fii mais la gën a màgg da la koy dencale yawmal bu dee yéesa nag lépp fii da la koy jox waaw booy dund laata ngay faatu gars yi dañ lay tag di la jox ay prix Nobel de la paix voilà la nga nekk seen kii kii donneur de la ville de Tokyo le citoyen d'honneur parce que li nga def moo extraordinaire même bu dee gëmoo dara loolu borom bi moo bañ ne il faut loolu am ndax li nga def noonu il faut nga lekk ko fii ci kaw suuf te boo génnee àddina sa way def waaw avenue bii diw lañ ko tuddee nga dugg avenue bii moom village bi sax moom lañ ko tuddee ville bi complexe hôtelier bi moom lañ ko tuddee aw wayam def nga gis station yoo xam ne saa bu métro bi jàll tous les jours ñaata yoon la ñuy tudd turam ndax lu baax lu mu defoon waaw <laughs> waaw mooy borom de def lool waaw station métro Victor Schœlcher <laughs> waaw <laughs> waaw tous les def tous les xaw ma la dépend de la rame wala prochain arrêt Victor Schœlcher <laughs> waaw boo xam ne ko bu jëloon <laughs> mais bu dee daa jeewe ci fa ci ci yéeme mais ko amatul lu baax moo tax borom bi wax ci suuratul Furqaan wa qadimnaa ilaa maa amiluu min amal faja'alnaahu habaa'an mansuuraa waaw mu ne wa qadimnaa gis nga wal qiyaam damay dajale ilaa maa amiluu min amal yéefe yi way jomb naa jaaw ma ñi al mujrimuuna ah <laughs> ah ñooñee lépp luñ jëfoon ci kaw suuf fii loo xam ne lu rafet la woon faja'alnaahu man borom bi ñoo koy def haba an poussière ab ab ab mansuura boo xam dañ koy tasaare mu wasaaroo dootul jariñ dara wan leen na fii manu ngeen fi am dara wax gëm ngeen woon fii loolu la imaamu Nawawi rahimahullah te lool la yonent bay saab saab di wax fii waaw yooyu dina ko jariñ fii silati rahim sadaqa itq diyaafa tashilul xayrat wa nahwiha ak yu mel noonu yéeféer bu ko def sax dina ko jariñ fii waxatuma laa wa amma al imam an-Nawawi al minhaj mu ne kanta way ngëm yàlla bi fa yaddaxiru lahu xasanatihi ah mu ne borom bi da koy dencal ay yu baaxam wa sawaaba a'maalihi ak yoolu jëfam yi lii li mu fi ñam fii rek daf koy mosal ay mos la waaye la gën a kànjaru gën a yaatu gën a màgg ilal aaxira daf koy dencalal yawmal qiyaam bés bu mujj ba wa yujza biha bu boolee foofu nag ñu fay ko foofu li dëgg-dëgg ma zalika aydan fi dunya waaye ci àddina dañ ko ci mosal dara wala mani'a min jazaa'ihi bihi fi dunya wal aaxira te dara amul luy luy tere borom bi fay ko àjjana fii àddina ak al aaxira mu ne waqad warada ash-shar'u bihi fa yajibu i'tiqaaduhu lii nag sharia waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy sharia de <laughs> waaw ak alquran loolooy sharia kon nag fa yajibu war na a i'tiqaaduhu pas lii te jàpp lii te xam ne lii mooy li am Allahu akbar Allahu akbar waaw Allahu akbar kon mu ngi noonu inna Allaha la yazlimu mu'minan hasanan du wàññil kenn kenn ne yàlla du tooñ yàlla inna allah yàlla dafa jomb loolu dafa jomb ci moom mooy du wàññi du wàññil kenn am naqs nga jëf mu ñëw wàññi la noonu déedéet loolu dafa jomb ci boroomam tooñ ci boroom bi tabaaraka wa kon nag mu ngi noonu kon nag yow jullit bi ñun jullit ñi nañu am yaakaar bu rëy rëy rëy bu du dakk dog ci suñu borom tabaaraka wa mi nga xam ne lépp lu ñu def ak lu ndaw ndaw ndaw dina ko denc ngir ñun de waaw dinañu nag am yoo xam ne daf ñu koy mosal fii waaw fii ci àddina bi waaye nag la gën a màgg mu nga àllaaxira ja'alana allahu minhum amin kon nag bii di ñëw insha taala ñu gis xadiis bi xam ne moo ci di xadiisu seydina